wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa yazaalu al-balaa'u bil-mu'mini wal-mu'minati fii nafsihi wa waladihi wa maalihi hattaa yalqa Allaha ta'aalaa hattaa yalqa Allaha ta'aalaa wa maa alayhi xatii'a rawaahu tirmidi wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu nawawi rahimahullah muy ñëw ci xadis numéro quarante neuf ñeent fukk ak juróom-ñeent bala ba boo fàtte xadis bi ñu génnoon bi passé la tawbab waan abi hurayra xadis quarante huit bi dina ñëwaat dina ñëwaat xadis ci biir téere bi six cent xadis numéro dina ñëwaat te waxoon naa la ne xadis bi mu ngi woon ci arbaina yi kon ceci précisé et mu ne wa an abi hurayra mu ne kon xadis bi mu ngi koy jële ci mawlaana abu taala anhu moom la jële woon xadis bi ñu mu njëwoon la taxdab bi annahu qaala nee na qaala mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama dafa ne maa yazaalul balaa maa yazaalu du deñ albalaa mooy nattu yi di dal bil mu'mini ci way aji ngëm yàlla ji wal mu'minati bu góor bi wal mu'minati aji ngëm yàlla ju jigéen ji fan la ko balaa yi di dal fii nafsihi ci boppam wa waladihi waaye di dal tamit ci doomam wa maalihi ak alalam hatta ba ni nga xamante ne ni yalqa allaha taala ci lay daje borom bi nga xam ne moo xawete yéegut wa ma alayhi xati'a te dootul dese benn bàkkaar dootul nekkati ci kaw waaw mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko at-Tirmidi al imaam at-Tirmidi rahimahullah mu ne bi ma ko soloowee ba pare nee naa ah xadiisun xasanun saxiix mu ne nee na xadiis la bu baax wa xasanun bu baax saxiixun bu wér voilà al imaam at-Tirmidi noonu la ko waxee ci kitaabu abwaabu zuhdi kitaab rek moo abwaab la abwaabu zuhdi ar rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa fi fi sabri ala al bala mooy xadis vingt trois quatre vingt dix neuf deux mille neuf cent un deux mille trois cent trois cent quatre vingt dix neuf deux mille trois cent quatre vingt dix neuf naka noonu yëpp al imaamu Malik ibnu Anas solo na ko ak al imaamu Ahmad naka noonu al imaam al Hakim. alimaam alxaakim moom dane lu wér la ala sharti muslim mu ngi ci muslim ibnu alxajjaaj parce que euh, euh, Maalik rahimahullah moom balaaxan la ko soloowe parce que dane mooy loo xam ne dane joxe na ma waaw ndax Yaxya ibnu Yaxya al ndax Muwatta yi ñu am nii moom bosam moom lañ moom moo siiw léegi ah Muwatta yi dañoo bari ñi ko jële ci imaamu Maalik ay askan yu baree bari lañ ah nga Muwatta al imaam Muhammad ibn al Hasan ash-Shaybani taalib imaam euh, kii boobule al al Abu waaye ki bi gën a siiw mooy bi àndalu bi euh, muy wax naa turam léegi Euh, Yaxya <laughs> wax naa turam léegi euh, lu tax mu naaw wax naa turam sàng bi ñuy commencé al-Laysi laala <laughs> léegi lu mu naaw ya eh, eh, eh. ya subhaanallah <laughs> léegi moom daal mu waxtaan boobu moom hein naa jàll rek <laughs> dina ñëw na am trou de mémoire parce <laughs> que waaw waa turam léegi <laughs> yaa Yahya ibn Yahya Yahya ibn Yahya non nañ jàll dama am trou de mémoire dina ñëw insha allah kon euh, nu mu tudd boobu imaamu Maalik dane parce que dane wa haddathani an Maalik annahu balaghahu an Abil Hubaab Sa'iid ibn Yasaar an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala maa yazaalu al-mu'minu yusaabu fi waladihi wa hammatihi hatta yalqa allaha wa laysat lahu xati'a gis nga du même terme yi mais même kii bi la mu ne Seydina euh, Imaam Maalik mu ne eh, jote na ko mu jële ci Abul Hubaab ah mu jote na ko an Abil Hubaab Sa'iid ibn Yasaar Eh, almadaniyu rahimahullahu taala moom mu jële ci Seydina Abu Hurayra mu ne kene yonent bi alayhi salaatu salaam kat dane ah Yahya ibn Yahya al-Laythi <laughs> voilà <laughs> mu ngo Yahya ibn Yahya al-Laythi bokkul ak sëriñu imaam Muslim bi kooku mbokku taalibeem la woon Yahya ibn Yahya an-Naysaburi rayhaanatu Naysabur léegi kon euh, muy euh, mu ne kon maa yazaalu du deñ Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na maa yazaalul mu'minu aji ngëm yàlla gi da du dañ yu saabu ñu koy teg ay natt fii waladihi ci doomam wa hammatihi ah ak li nga xamante ne nii mooy euh, soxnaam waaw nga xamante ne nii mooy di ko teg ci li nga xamante ne ah ay nattu yu ko borom bi di teg ba ni nga xam ne hatta yalqa Allah ba ni nga xam ne ci lay dajeeg borom bi wa laysat lahu xati'a te du am benn bàkkaar ndax kat bàkkaar ya loolu lépp borom bi teg na ko li nga xam ne bàkkaar yoo euh, conséquences yu yoo xam ne day tax nattu na ko hein euh, ba ni nga xamante ne nii mooy euh, mu muñ ko yàlla tax borom bi loolu day tax moom bu ëllëgee du am dara waaw dara benn hein benn dara du ko ci fekk dara waaw ñi nga xamante ni su ko xàmmat yi am nga mooy ñu gën a jagoog nit ki mais loolu lu ci ëpp day nekk soxna ak ki nga xam ne moo la gën a jege ak ki nga xam ne mooy say say say jagle lañ waaw waaw nga xam dañ lay jege jege lool léegi nag bu ñëwee ginnaaw lii ñu ñëw nag ci euh, taxawaat ci xadiis yi tuuti kon euh, wax nañ la al imaamul Hakim tamit daal na koy solo ak liñ ci wax ah kon euh, euh, léegi hadis baa ngi mu ne kon yonente saa saam na ne lu kaale bi am ak suñu buntu muñ bi laa yaza maa yazaalul balaa gis nga nattu du deñ nga dal bil mu'mini way ngëm yàlla ju góor gi wal mu'minati ak way ngëm yàlla jigéen fii nafsihi ci boppam naka ci boppam borom bi teg lay feebar ah? nga nekk fi lekk bon santé lu yàgg borom bi jëkk roof la benn virus la nga manoon yow doo ngi dugg ak kii ñu naan saa yi moo roof la benn virus manatoo génn waxuma la sa sa kër de waaye sa néeg bi rek bala ngaa génn dañ lay jàppoo sinon doo génn est-ce que nag da ngay di mer di kaas déedéet ndax kat fa man radiya falahu rida gisoon nañ ko wa man saxita falahu suxut <laughs> mu muñ ko waaw way gëm yàlla bi borom bi du deñ di ko la ma yazaalu du deñ al balaa'u nattu yi lil mu'mini wal mu'minati fii nafsi ci boppam waaw nga toog borom bi def la ko ñàkk ginnaaw ba nga nekkee ko am teg la ci anxiété tiitaange def loo xam daa tax yow nga tiit temps yi woo borom bi di la natt waaw waaw mu ne wa maalihi wa waladihi ak doomam bu dee ko am doom laaj yooyu am njaboot borom bi nattu la ci ñoom teg leen ay feebar yoo xam ne day tax yow moom de façon sa activité dootoo ko dootoo ko def waaw sa activité temps yooyu moom doo ko mën ndax foog ngay dem bi dem hôpital kaw yéegi ko wàcc ordonnance fii ngay dem pharmacie sàngam ñu ne la amul nga dem feneen doo am dara waaw nga yéegi ko wàcc wala nga dem ñu ne la non hôpital bi tëj euh, non nañ demal beneen kii fii fees na yooyu yëpp ay nattu la yu la yàllay teg nga xam ne sa lépp bay arrêté <laughs> nga nekk ci lool rek ba moom ñuy wér kay waaw. waaye wa fi fii waladihi dina ko natt tamit ci doomam mu nekk waa ju baax ñépp xame ko baax yar na doomam ni mu ko war a yare waaye boroom bi def doom ji dara la ci déggut waaw waaw muy natt bu rëy li muy jàngale yar na doom ji ni mu ko war a yare xamal na ko li mu ko war a xamal waaye ma ne dara ngone si daal yi fi quinze man kese ko neex wal iyaazu billah <laughs> nattu <laughs> ah te da nga naan désiré dé dé désiré riche naa la déedéet <laughs> génnal kër gi wala si gisati déedéet loolu du wax borom yow moom bu ñëw ah kooku mu ñëw waaw mooy mbir mi du affaire doole kese xikma waaw yow bu dee yonent bi yàlla Seydina Nuux alayhi salaam laaj wax ma fi kenn koo xam kuy woote ci diine wala ah kuy yaraate wala ku ku ku naan da da day tarbiyawaate ku ko dàqa def Seydina Nuux rasulullah ba pare bokk mi ulil azmi min ar-rusul ñi gën a mag bi ci ñi mbindeefu yàlla yi laa waxuma mbindeefu yàlla yépp. juróom yi di gën a màgg Seydina Nuux ci la waaw <laughs> la crème de la prophétie sangi yonent yi alayhimu salaam ci ñooñu moom ci la bokk hein xanaa doo ma ne woote gi mu doon woote suñu borom ne neuf cent cinquante ans la la la passé ci ay ñoñam di leen woo ñi ko gën ëppuñ cinquante doo bokk ci ñooñu doomam gi nga xam ne moo ko jural boppam xanaa dooma ne moom woowu xanaa doomu ne yaru ko waaye mu ko nattum yàlla la wanaa daa Nuuh ibn wa huwa fii ma'zil taxaw fële taxaw ca kaw montagne ba baayam di ko woo Seydina Nuuh alayhi salaatu wassalaam ko ñëwal ñun ci ci gi mu naan ko bàyyi ma fii quoi bàyyi waaw <laughs> bàyyi ma fii quoi bàyyi fii dina baax <laughs> yaa bunayya irkab ma'ana wala takun ma'al kaafiriin eh sama ndox kay yéeg ñun ci gi tabul bokk ci ñi xam ne ñooy weddikatu yàlla yi suul ko yi ko ko sa aawi ilaa jabal qaala sa aawi ilaa jabal ya'simunii min al-maa <laughs> doom ji lànk ba ko yow ba ut ko lànkal naan ko dinaa dem ci benn montagne boo xam ne faraay yéeg nga xam ne dina ma musal ci ndox mii nga xam ne mu ngi bari di ñëw mu ne ko laa aasima al-yawma min amri llahi illa man rahim Seydina Nuux ne ko amul ku la mën a muccal ku la mën a sauver tay ci dogalu yàlla bii bugalum yàlla bii ndoxam mii mu wàcce asamaan bi wàcce suuf bi pall ba <laughs> illa man rahim lu dul koo xamante ne nii ku borom bi yërëm la te ñi mu yërëm ñoom la ñoom la dugal ci gaal gi kon doom ñëwal doom ji bañ bam ne fa mu ne ne moom montagne ba la jëm wa xaala baynahuma al mawju fa kaana min al mughraqin waaw dañuy wax noonu rek doom ji de bañ na fee vague bi ñëw dox seen diggante daal di koy yóbbu mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo lapp ñoo ñi nga xam ne ñoo alku keroog te doomu yonent la waaw <laughs> salaatu wassalaam mooy mbir mi doon man maa man a maa jàngale wala maa man a kii rek ay woppan man sama njaboot ñu bay baax dépp borom bi nee na maay xool ko ma neex ginnaaw ba nga defee li nga war a def maroo toog yow yaroo kenn waaw ay yoo xam ne moom tu te demandes à quoi a quoi il sert quoi wala il sert lu ñuy jariñ waaw xamal ñépp sa njaboot jàngaloo leen xamaloo leen dara te yaa xamale ci mbedd bi amul sens waaw wa aati dal qurba haqqa borom bi na ne é joxal ñi la gën a jege seen àq ci wàllu alal la rox waaye sa xam-xam bi nga am sa leneen jox leen seen àq sa sa sa yooyu yëpp na njëkki foofu Seydina mais mooy boo defee loolu walla ba pare yow def na li la war a def borom bi nag moo dogal ci xolu ku ko neex mu mu mu mu mu mu nangu dëgg seetaan xolu ku ko neex mu bañ a nangu dëgg te kooku doomi ciy jàngale mën na cee bokk waaw te loolu bu boobaa nag loolu am nattu la moo tax laa maa yazaalul bala nattu bi di dañ bil mu'mini ci way ngëm yàlla ji wal mu'mina bu góor beeg ku jigéen ki fii nafsihi ci boppam. waaw waaw fii nafsi it te nga xam ci sa bopp sa jikko yoo xam ne neexu la xam nga ne lii c'est sale rafetul mais yaa ngi fexe mais affaire bi daal ba léegi trouver wu la clé waaw borom bee lay nattu ngir nga ñëw foofu ci doxu alquran ak sunna nga xat xol gaaw a mer da ñëw ci hadith yii comme yii al imam an-Nawawi dajale fii rahimahullah nga fexe di ci tënk sa bopp di ci yar sa bopp dina metti waaye noonu la waaw waaw ndànk ndànk rek yaa Hanzala sa'atan fa sa'a la yonent bi saa saa waxoon Seydina Hanzala radiyallahu anhu ne ko noonu la ndànk ndànk rek waaw wolof bi naan ndànk ndànk lay ñuy jàpp golo sa ñaay waaw kon nag mu ne kon dees na ko nattu way gëm yàlla bu góor bee bu jigéen bi fii nafsihi ci boppam wa waladihi ak ci doomam wa maalihi ak alalam alalam naka nga am sa alal sa borom bi def say affaire bi dox ñaan le gent le gentleman de l'année <laughs> non l'entrepreneur de l'année waaw meilleur ouvrier de France wala du Sénégal ak yu mel noonu yépp affaire yi du dox guide Michelin nga bokk bu dee kuy jaay lekk nga ab restaurateur sa affaire yi di dox nga jekki rek lépp mel ni nit ñi xamatuñ ne yow yaa ngi woon ci biir guide bi quoi waaw guide Michelin bi waxoon nañu benn yoon ne <laughs> benn gaaru téere la kon ñi ko xamut boo xam ne at mu ne dañuy xool ñi nga xam ne ñoo gën a mën a togg ci France ak léeg-léeg sax mu dem ba ci monde bi tabb leen nag def leen ci ab téere boo xam ne dañ ciy bind di leen tabbal ay étoile ay biddiw yoo xam ne yooyu du biddiwu asamaan yi waaye biddiw bu ne day représenter que ne ku kawe na lu biddiw bi gën a bari yi ñu la defal yi ñu la tabbal mooy yow say say lajaatu say say daraja ah say say cloison cloison d'honneur daal di lay kawe bu ko defee nag ah nit ñi lañ koy am ci monde bi ku ñëw Paris wala France wala yooyu di la wër ah, sa restaurant ban fan la ne ñu ñëw fa nag ngir déguster ah la main du chef Perle qui est euh, euh, trois fois wala loolu ci guide Michelin bi Allahu akbar waaw <laughs> loolu. <laughs> <laughs> yow nga bokk ci yooyu ñu dugal la ci waaye nga jekki daal <laughs> wala ñu ñu xëccaat sa étoile yëpp parce que nee nañ caal sa waay qualité bi wàññeeku na quoi clients yi woon la gannaaw waaye nga yor sa commerce lépp dox fii ci Sandaga insha allah lépp di ko coow moom daal marché mbir yi daal moom moom daanaka ci moom la ko borom bi teg muy waxaare mbir yi daal ci ci marché bi ak képp ku soxla en groupe lépp ci moom ngay jaar. door a détail mu jekk lépp amatul dara borom bee lay nattu wala mu def nga tëj sa magasin ndeysaan chargé ko ba mu baax wala sa boutique guddi jot cour ah cour sur tout sene la kii affaire ba dal di tàkk oh, wala gardien ma di di doon jaaru affaire bi sedd mu dem di def tuur <laughs> ngelaw la naaw naawal affaire yi mu dem ci bant yi mat lakk yëpp <laughs> magasin yëpp yàqu mu leer na yow boo xëyee moom de façon foo jëm xanaa ñëw di constater les boroom bi ne loolu lépp maa lay nattu waaw loolu nag way yàlla ji la waaye ñi nga xam ne nag moom moom borom bi dana ko defal lii ci sa àqu alal mu bañ léeg-léeg yooyu du nattu de borom bi dala koy teg ngir coup de semence la bu mu lay dóor comme aw yàq bu ngir nga retourné wu waaw ne la alal ji ma joxoon defoo ci li nga war a def alors <laughs> léeg-léeg mbugal yi gaa yi yéen mbugal natt alors que du natt waaw <laughs> waaw <laughs> yaa def alal ji moom dina nii wala ci naat joxeel nga bay lakkaale lépp ñu am ndeysaan dañ koy nattu ah kon borom bi dina la nattu li nga xamante ne mooy ci sa alal hein mu ne kon fii wa ak ci alalam nga yow tool muy dox loo mango yeeg xaal yeeg pataas yeeg pompiteer yeeg ñépp di dox tool yu baax waay toolu mango yi fii ca Pout nga am ci yu bari am ay surga yu la doxalal nga jekki daal benn xaw ma sax xaw ma lan lekk mango yëpp yàq garab yi waaw wala benn tornade jóge bu ànd ak naar yi daal di lakk Euh, lépp ne jëf mujj nekk nag li nga xam ne mooy ëpp dóom Allahu akbar Allah yooyu yëpp nag noonu na ko baram na ci suuratul baqara ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhaaru lahu fiihaa min kulli samaraat wa asaabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afaa fa asaabahaa i'saarun fiihi naarun fahtaraqa kazaalika yubayyinu Allahu lakum al-aayaati la'allakum tatafakkaruun. laa ilaaha illa Allah. mu ne ndax sopp na ci gàttal kenn ci yéen mu am benn tool boo xam ne tool bu baax la toolu tàndarma am ay raisin tooli raisin yoo xamante ne ndox yaa ngay daw moom amul problème irrigation problème naan est-ce que dina taw teg ko ci taw bi déedéet moom li koy irriguer di nandal ndox toolam bi fii la neen fii la ko borom bi defal ndox yi di jaar mu am sew ndey ak cours yi yi nga xamante ne ñooy déeg yi yooyu yëpp yii mu def ay système d'irrigation yu baax yoo xam ne ñooy jox ci garab yi ku nekk la mu soxla ci na ci ndox ngir ñuy gën mag màgg waaw nga xam ne dañuy am min kulli samara façon xeetu meññeef yëpp la am daanaka waa ji dem ba nekk mag ba manatul am tool bu tool doon am njaboot ju sew yoo xam ne mënalagum seen bopp ay deux ans lañ am hein ay trois ans ay quatre ans cinq doom yoo xam ne foofu la ñi ñaar ay seex lañ deux ans la ñu am keneen ci trois ans la keneen ci cinq ans ak keneen quatre ans mu am loolu benn ndaxaw jóge na leen a foofu benn benn point boo xamante ne dafa ëndaale safara safara si ne foofu lakk la fax tarakat est-ce que kenn ci yéen yéen mëbët na loolu gis na loolu désolation bo borom bi nag ne boo gëmee yàlla nag bu dee da ngaa gëm yàlla loolu dal la xamal ne maa lay na toon waaw kon nag mu ne loolu nag lu deñ nag ci woy ngëm yàlla gi lii lépp di ko dal fi nafsihi wa waladihi wa maalihi waaw lii est bokk nag li nga xam ne moom lii du aaya bañ doon gis nga ne aaya mais imaamu Nawawi rahimahullah bi muy tàmbali bunt bi est-ce que yaa ngi fàttaliku bi muy tàmbali li nga xamante ne mooy buntu muñ nii xam nga waxoon ne damay ubbee buntu yi li nga xamante ne mooy ay laaya est ce que suñu borom waxul woon te waxoon na mooy deuxième laaya bi wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsin min al amwaali wal anfusi was samaraat wa bashiri saabiriin gisuñu woon lool ah, waaw kay <laughs> bi nekkul lu dul bi gina détaillé aaya boobule di ko wane di ko leeral ci lan nañu yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon dinañ leen nattu wat naa ne dinañ leen nattu as lëf ci ak tiitaange ak xiif ak wàññi seen alal yi ak seen bakkan yi ak seen meññeef yi ngeen di am ci seen entreprise yi seen ya nga xam ne moo ngeen di yaxanal ya ngeen di def waaye bu boobaa lii lépp ku mu dal te nga xam ne moo ciy génn laa mais ot nekk koo xam ne dañ koy tatagal mujj gi mooy ka nga xamante ne dañuy muñ moo tax mu ne wa bashiri sabiri joxal laa bonne nouvelle ña nga xam ne bu leen lii dalee ñoom dañuy muñ ah. kon nag mu ne buñ ñëwaatee ca xadiis 49 bi mu ne kon aji ngëm yàlla ju góor jéeg ju jigéen ji du deñ borom bi balaa yi nattu yu deñ di dal ci seen bopp ci boppam ci doomam ci alalam hatta yalqa Allah ta'ala ba mi nga xam ne ci lay dajeek boroomam tabaaraka wa ta'ala wa ma alayhi xati'a waaw te du am benn bàkkaar waaw day simpi bàkkaar yi nattu yi waaw waaw moo tax am na ci beneen xadis bu xaw a niroog bi yonent bi saa saa ba nga xam ne hatta yamshi ala al ard wa ma alayhi xati'a waaw mu ne waa ji ah te tuddoon nañ ko fan yee ah tuddoon nañ ko fan yee mooy xadis Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas biñ la waxoon ne la al imaam at-Tirmidhi rahimahullah moo ko solo ak imaam Ahmad ak imaam Ibn Maaja mooy xadis bu gudd boobu rek bi muy laaj ne yonent bi saa saa ko laaj ne ko ayyu naas ashaddu balaa moom Seydina Abu Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas xaalu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mooy bi mu naan damaa laaj yonent bi saa a taru nag naan ko yonent yi alayhi salaam topp summa al amsal fal amsal waaw mooy yéen a ngi ko rajul ala hasabi diini loolu bi mu naan famaa yabrahu fa mu koy jeexale famaa yabrahu al-balaa'u bil 'abdi hattaa yatrukahu yamshi 'ala al-ardi maa 'alayhi xatii'a mu ne famaa yabrahu du deñ di dal bil 'abdi ci jaam bi dil takkook moom laazim ko rek waaw takkook moom hattaa ba ni nga xam ne yatrukahu la koy bàyyi yamshi 'ala al-ardi waa di dox ci kaw suuf maa 'alayhi xatii'a benn bàkkaar ba seetu kon nag mu ngi noonu te noonu muy doxe ci kaw suuf si defeetul benn bàkkaar mooy bu génnee àddina ba ñëw nag ci boroomam tamit hatta yalqa Allah ta'ala wa ma li xatiya ba ni nga xam ne tamit ci lay dajeek boroomam bi nga xam ne moo kawe te yéegu te du am benn bàkkaar bu ko topp kon nag mu ngi noonu kon xadiis boobu